incha allahu taala ñu commencé kon jus bu jeex bu bees moo xam ne mu ngi tàmbalee ci suuratul jaasiya dem ba fi nga xamante ne mooy suuratu fussilat ci yoon nag juzu bi mu ngi yem ci suuratu fussilat ci laaya bi nga xam ne mooy 47 bi nga xamante ne nii fi suñu boroom di waxe baadu a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ilayhi yuraddu ilmu saa'a ba foofu noonul foofu la war a tàmbalee mooy foofu boo jógee ci kaw foofu la tàmbalee ba jaasiya ñun comme ko ci suuf lañ jóge mooy ci yoon kon dañu waroon a tàmbale suuratul jaasiya ba ci laaya bi ñu la wax léegi ci suuratu fussilat waaye comme ni nga xam ne noonu lañu ko defe woon ci juzu yenn ci juzu yi weesu mooy ne dañuy jël li nga xamante ne nii mooy bopp dañuy dem ba ci bopp fussilat inchaa allahu taala kon suuratul jaasiya saar la boo xam ne inchaa allahu taala dinañu gis ci biir këne tur bi ci biir saar bi la ne kon bu boobaa buñ ci agsee comme li nga xam ne loolu lañ defoon ci al-Ahqaaf dinañu gis li nga xamante ne ni mooy lan mooy jaasiya lan lay tekki saar bii nag saar la boo xamante ne nii li ëpp dañu ne makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima la wàcc loolu nag ñu jële nag lenn benn wax boo xamante ne nii jële nañ ko ci mawlaana ibnu abbaas ak ki nga xam ne mooy alimaamu qataada ibn diama assaduusiyu radiyallahu anhum wa ardaahum mu ne moom makki yàlla mooy makka la wàcc ba mu des benn laaya bi nga xamante ne ni moom dinañu ko gis muy laaya fukk bi ak ñeent wallahu taala alam saar bii nag dañ koy woowe tamit suuratu sharia boo déggee ci alquraan ñu naan la suuratu sharia suuratu sharia mooy aljaasiya li taxit ñu tudde ko sharia ci biir saar bi la nekk loolu mooy siiwul noonu waaye saar la boo xam ne dañ ko koy woowe kon suñu boroom tabaaraka wa taala di tàmbali saar bi boo fàttale ko mooy kon beneen saar bi nga xamante ne nii moo tàmbalee xaamiim kon suñu borom di wax bismillahi rrahmani rrahim ci turu borom bi nga xamante ne ni moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu lay tàmbalee mu ne xaamiim xaamiim loolu waxoon nañ ci bi nga xamante ne nii dañ ciy doyloo lañu waxoon ci suuratu qaaf kon tanziilul kitaabi min allahi al aziizil hakiim mu ne lii de tanziilul kitaabi wàccewu téere bii la de alquraan minallaahi mu daldi tukkee fa borom bi al-aziizi mi nga xam ne mooy ki sañ lépp te daldi noot ci nguuram alxakiimi te mooy ki xereñ ay àtte mu ne inna fi xalqi samaawaati wal ard mu ne nekk na ci bindum asamaan si wal ard ak suuf loolu mooy taqdiir bi mooy inna fi samaawaati nekk na ci biir asamaan mooy nekk na ci mbindum asamaan ak li ci borom bi dëxëñ wal ardi ak bind gi mu bind suuf ak lim ci dëxëñ la aayaatin ay màndarga la de lil mu'miniina yoo xamante ne nii day wone borom bi waaye ñeel ñan ñan ñoo ciy jàngelool mooy woy ngëm yàlla yi mu ne wa fii xalqikum waaye nekk na ci bind gi nga xam ne moom la leen bind yéen nit ñi bindu nit ñi nag moom moo gën a rëy moo gën a moo gën a nag màgg moo gën a kawe ci li nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala amal mu ne wa fii xalqikum nekk na tamit ci seenu bind gi ma leen bind wa maa yabuthu min daabba ak li nga xam ne moom laa wasaare ci kaw suuf ci yoo xamante ne luy dukkat la mu ne lii lépp aayaatu nay màndargalaay laaya li qawmin ñeel nit ña nga xamante ne nii yuqinuuna ñooy dañoo am ak kóolute ci li nga xamante ne mooy seen boroom tabaaraka wa taala muy wax ba léegi yi nga xamante ne nii moom la boroom bi tabaaraka wa taala def te lépp di ko teg tal mu ne waxtilaa fil lii ak wuute gi nga xam ne moom lay wuute al-layli wan-nahaar nga xam ne guddi gi bu demee ak bëccëg gi ni muy ñëwee ak ñaar yooyu ni ñu wuute wa ma anzala allahu ak tamit li nga xamante ne nii moom la boroom bi tabaaraka wa taala wàcce mina sama i mu jóge ci niir yi mir rizqin ci li nga xam ne mooy mooy wërsëg googu di jóge nga xam ne mooy taw bi fa ahya bihi l arda taw boobale di wërsëg googale mu daldi ciy dundal bihi ca ndox moomale al arda suuf si ba'da mawtiha ginnaaw ba nga xamante ne nii ci la faatu mooy ci la dee nga xam ne mooy noor bi bu ñëwee wooy lépp wow koŋ maral am di àll bi di woowee fépp wow waaye bu taw bi wàccee nag nga gis ni nga xam ne noonu lay naate mu ne wa tasrifi riyaah ak borom bi ni nga xam ne noonu la nekk daldi wëyal nekk ki nga xamante ne nii mooy soppandiku ki nga xam ne moom la def ci li nga xam ne mooy ar riyaaxu ngelaw yi mooy boo gisee ci alquran riixun foo gise riixun ñu def ko singulier mooy benn riix foo ko gise mooy mbugal la moo tax du gisoon nañ ci saar yi ñu génne mooy waa waa kër yàlla yonente yàlla aad huud di nga xam ne wadhkur axaa aad keroog bi nga xam ne ci lañu gis fala maara awhu aaridun maaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu hada aaridun mumtiruna suñu boroom ne bal huwa mastajaltum bi riixun walla riixun riixun waaw mooy riixun mu nekk boo xam ne adab boo xam ne day ñëw tuddam niru di damm lépp loo xamante ne nii di di salfaañe tey fëlën di daal di rajaxe lépp loo xam ne romb na ko mooy foo gisee ci alxuraan riixun mooy loolu moom musiba la mooy ngelawu musiba la waaye foo gisee riyaaxun mooy ay xéewal la comme que borom bi fii daa nekk di tudd xéewal yi mu defal nit ñi mu ne wa tasrifir riyaax ak li nga xam ne noonu la yóbboo muy daw di sànni li nga xamante ne nii mooy ngelawu xéewal yi aayaatun loolu lépp ay màndarga la li qawmin yaqiluun ñeel nit ñi nga xamante ne nii dañuy xalaat ci li nga xam ne mooy xéewalu borom bi nga xam ne loolu da leen di delloo ci seen boroom tabaaraka wa taala mu ne tilka aayaatullah mu ne gis nga limu mu fi nim looni yim fulim yi nii yépp aayatullahi mooy màndargay yàlla yi de tilka lii mu lim fii ci saar bi aayatullaahi mooy laayaay yàlla yi nga xamante ne nii moom la wàcce ci alquraan di verset yi natluha alayka ñoo koy jàng ñun borom bi tabaaraka wa taala alayka ci yow yonent bi alayhi wassalaam bil xaq ci dëgg fa bi ayi xadiisin ana ban nettali ginnaaw nettalib alquraan ginnaaw nettalib boroom bi tabaaraka wa taala moo tax mu ne baadallaahi fa bi ay xadiisin ana ban nettali baadallaahi ginnaaw nettali borom bii di lii nga xam ne muy alquraan jii nga xam ne waxu borom bi tabaaraka wa taala moo ci ne wa aayaatihi ak li nga xamante ne mooy màndargaam yim leen defal ci kaw suuf te tudd ko tudd ci lenn rek ci ci saar bii nii ana bu ngeen gëmul lii Ah, wa fa bi ay ah, fa bi ay xadiisin ban ban nettali ginnaaw baadallaahi ginnaaw alquraan ji yàlla jii nettali yàlla bii wa aayaat yi ak laayaam yu leen tuddal lenn fii rek yu'minuuna ana lan ngeen di gëm waa ko waxu borom bi tabaaraka wa taala ak laaya yi nga xam ne moom la def ci kaw suuf ana lan ngay gëm loolu laaj bu laaj la boo xamante ne laaju yéemu la li tax yéefér yi di weddi mu ne nag ñooñoo nag nga xam ne ñooy weddi laaya yi mu ne waylun kuku waylun toskare waylun xurmbugal muy bërbëri ca biir safara li kulli affaakin ñeel na képp koo xamante ne nii weddikat la athimun te bàkkaarkat la bu mag a mag la yasma'u aayaatillaahi day déglu laayay alquraanu borom bi tabaaraka wa ta'aala tutla alayhi ñu koy jàngal summa ginnaaw gi yusirru mu daal di wëy mustakbiran persiste di signé di signé persiste e signé di daal di wëy mustakbiran di rëy rëyloo ka an lam yasmaaha mel ni masu koo dégg suñu boroom ne fa bashiruhu kooku la jox ko la bonne nouvelle bëggal ko bi adaabin ci mbugal moo xamante ne nii alimin ngu tar la de mu ne moom moomale ba léegi wa ida alima bu xamee min aayaatinaa ci suñu laaya yiñ koy jàngal an lenn bu ci déggee dara ba jàpp ko ba xam ko ittaxadaha huzwa mu jàpp ko am buusuur di ko fowee ulaayika gaa yoo yële di mel nii lahum ñeel na leen adaabun mbugal mamu hiinun goo xam ne gu doya di la dee mi waraa ihim nekk nañ nag ca seen kanam mooy bu ñu génnee àddina mu ngi leen di xaar bu ñu faatoo ci nii jahannamu safaraaw jahannama mu ngi leen di xaar wala yughni anhum te du leen jariñ dara maaka maa la nga xam ne kasabu moom lañ fàgg woon fii ci kaw suuf shay'an dara bu mbugalum yàlla mi di ñëw jahannama amul lenn tax ba mu fenku de du leen jariñ dara wala mattaxadu min dunillahi awliya du caagante ne la nga xam ne moom lañ jàppoon di ko jaamu wëllif borom bi tabaraka wa taala def koy parandoo loolu le du leen jariñ dara ci mbugalum yàlla wala hum tañeel na leen adaabun mbugal azimun gu tarat boo xam ne bu màgg la suñu boroom nag laaya bii boroom xam-xam yi ñenn ñi dañ ne alxaaris ibnu kalada la mooy ko doon wax ca suuratu gisoon nañ al ba ñuy ashar wamaa ma adraka ma ci saqar mooy naan am na dix malaaka yoo xam ne waxoon nañ laal Harith ibn Kala dama doon wax naan mo man maa leen di jàppal ñenn ñi yéen ñi ci des ma bàyyi leen ba pare nag bàyyi leen ak ñoom ne leen aca dugg leen àjjana mooy bu ñu xamee dara li nga xam ne mooy laayaay alquran yi dañ koy jàppe mbóosóor di ko foowe ak abu jahlin am ñu ne abu jahlin la comme ni mu wax ci sajaratu sajaratu zaqum muy xa kiiwu zaqum boobale dinañu ko gis ci laaya bi nga xamante ne saar bi topp ci saar bii di suuratu duxaan li nga xam ne moom abu jahlin loolu la doon wax di saboote quoi ci li nga xam ne mooy garab googu suñu boroom di tudd foofu mooy ne mooy bu ñu xamee dara dañ koy jàppe di saboote am ñu ne alxaaris an nadr ibn la moom it bàkkoon ci kàccoor yi nga xamante ne nii ñooy kàccoor yu mag yi ne woon Quraysh doon lor jullit ñi nga xam ne moom comme ni ko boroomu xilaasu dahab fi siirati xayril arabi sallallahu alayhi wa sallam di Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhum repéré na leen ñoom ñëpp cité leen mooy kàccoor yu mag yoo yële ci buntu bi nga xam ne mooy bu fukkeel bi ci xilaasu dahab fi muy waxe ne ashaddu durran min al-a'daa Abu walaswadaani walidun xaarisun bihimi nadrun zuhairun abu qaysin nubayhu munabbihun wa uqbatu walaasi abulxakami wa mutcimun wa ubayun maarukaanata maalikun umayatu ahlulbagyi walqasami wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmacin